a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-baqara baada audu billahi min alsheytaani alrajim inna alladina kafaruu sawaun calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yuminuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom be juróom benn bi mu ne inna alladina kafaru boo seetloo ci laaya yii gis nga laaya bu njëkk yi laaya yu njëkk yi ñu gis mooy ba nga xamante ne nii mooy ca ñetteelu laaya ba bali nga xam ne mooy juróomeelu laaya bi mooy ñetti laaya yooyu boroom di tabaaraka wa taala ñenn kese la ci wax mooy ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi ndax jaal beenu saar bii nii bokk na ci solo gi mam solo suñu boroom tabaaraka wa taala daf ñu fee wan façon nit yi nga xam ne ñoo mën a exister ba suñu boroom tabaaraka wa taala daal di yónnee yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ba ni àddinay tukkee façon yi ñoo am bu la fi kenn gëmloo leneen lii suñu boroom di leeral fii mooy way ngëm yàlla yi ñoom la njëkk a tudd tudd ci ñoom ñetti laaya képp ba mu waxee hudan lil muttaqiin boobu la tàmbali di wax ñooñu ñooy ñan mooy alladina yuminuuna bil ghaib wa yuqimuuna as-salata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuun ñooñu loolu la wax ci ñoom mooy ñaari laaya kese li ci degu dafa wax ñoom ci lan la ñu nekk mu ne ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ci ñaari laaya muy ñaareelu laaya bi ba jur ñeent ak ñett ñaareel mooy ñetteelu laaya bi ak ñeenteelu laaya bi ci la wax groupe bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne ñooy way gëm yàlla yi ñooy way ragal yàlla yi léegi nag laaya bi yi ñu war a gis muy juróom benneelu laaya bi loolu nag muy dugg ci ñeneeni façon nit ñoo xamante ne ñoo am ñu ne ko léegi ñooñu ñooy ñan ginnaaw bi ñu waxee ñi nga xam ne ñooy way ngëm yàlla yi mu ne innal ladina kafaru ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii mu ne dëgg-dëgg ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi kon yéefér yaa ngoog façon yéeféer yépp nag moo xam façon yéeféer buñ naan kitaab yi la mooy ab yahuud la wala chrétien boo xam ne nanguwul a gëm yonenti yàlla yépp moom day sélectionné nekk ñoom Seydina Muusa ñoom Seydina euh, Daawud ak ñooñu la gëm alayhimu salaatu wassalaam weddi Seydina Isa weddi seen sang Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa alayhi afdalu salaati wassalaam kooku ci yéeféer yi muy wax ci la bokk waaye yi ki nga xam ne mooy chrétien bi nga xam ne moom dane moom moom moom gëm na ñépp ñu jiitu ñépp gëm na leen waaye nag gëmul ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam yonent la wala mu nekk témoin de waa li muus muuslu naan gëm na ne waaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom yonent la waaye moom dafa jàpp ne yonent ma arab yi la te képp ku jàpp loolu gëmoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu il faut que ça soit très clair amul ku ñëw taxaw yàlla gëm naa yonent yépp gëm naa sax sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mais ñoom duñ la wax lu leer jàppuñ ne ñoom yonent la pour ñoom ndax bu doon loolu dañuy bàyyi seen téere yu ndaw yooyu ñu yor tey woo au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit kononte kon ñu teg ko fële te xam ne waxi caaxaan la te topp sayyidina Muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu la suñu boroom jële woon pacte ca seen yonent ya comme ni ñu ko gisa woon ci saar yi la ñu génn ne woon bu ma yéen yónnee ab yonent boo xam ne da ngeen a nekk ci mission ma yónnee leen ab yonent boo xam ne dafa ñëw fekk si leen da ngeen di jël pacte ne da ngeen koy topp dimbali ko ñoom ñu daal di ne aqrar naa mu ne da ngeen di jël ci loolu ala zalikum isri ñu jël ci pacte borom bi tabaraka wa taala naka noonu la seen ndongo yi leen topp ñoom yonent yoo yële alayhimu salaatu wassalaam war a tënkoo ci loolu na le waaye nag gis nga mooy li xew ñoom defuñu ko moo tax chrétien bi mooy témoin de Jéhovah bi képp ku ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dëgg la yonent la waaye pour arab yi la kooku minal kufaar kooku moom ci yéefiri la bokk shaa aman shaa wa ba man ba soob na ko mu soob naqari na ko mu naqari loolu mooy dëgg gi nga xam ne moo am ndax dane ko wama suñu boroo ma ne ko wama arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ne man de yónniw ma la man de yabawluñu la ñun sa boroom wa taala yow sayyidina muhammad alayhi ludul rahmatan nga nekk yërmande lil na ñeel mbindeef yépp léegi gaa yi ñëw ne moom pour ñenn kese la hada qawlu kufrin wa wa buhtaan kon nag affaire yaa ngoog kon innal ladina kafaru deuxième mbooloo maa ngi mu ne gaa yi nga xamante ne dañoo weddi ñoom son sawa un ak ate yeeg façon xërëmkat yeeg ñoom ñëpp fii lañ dugg mu ne sawa moo yem àgg nañ mooy ña nga xam ne suñu boroom moom moo def ni ñii duñu tuub ñooñu nag moom sawa un moo yem ci ñoom anzartahum mooy nga xuppu am lam tunzirhum wala ngeen bañ leen a xuppu benn la yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy façon abu lahab abu jahlin ak façon yooyu ñoom umayyatum na xalaf ubayum na xalaf ñoom ñi nga xamante ne utbatum na abi kuffaar yu màgg yoo yële ñooñu moom ñu mel noonu ci ñoom moo xam nga woo leen moo yem ci ñoom mais pas ci yow mooy yow mi nga xam ne da ngay prêcher la bonne parole di jàngale yow li la war def ko sa borom tabaaraka wa taala li mu teg ca yow loos nga war koo jottali war koo leeral ci diine jii def ko te nga xam ne sa boroom ngay jaamu jaamu yàlla la kanta est ce que nit ñi dinañ dugg ci lool dinañ nangu message bi duñ ko nangu lool du sa affaire bàyyi ko léegi nag suñu boroom nag moom ci boppam bu nee ñoom diw nga waar leen wala nga xupp leen nga ñàkk leen a xuppa ci yem loolu tekkiwul waxul mukk ne yow démissionnel bàyyil déedéet yow xamoo kan la ci ñoom ndax da leen a mooy waxul ne diw ak diw la wa ndax yonent ma lay saa saa gis nañu keroog Uhud am na ñu doon ñaan yàlla ñoom Abu Sufyan ak gaa yooyu di leen ñaan yàlla ñaan yàlla alak leen te pourtant borom bi tabaaraka wa taala far na def ci ñoom xolu yi nii ngëmul islam moo taxoon mu ne ko woon laysa laka min al-amri shay comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisa woon kon nag mooy bu nee ñi nga xam ne ñoo weddi seen borom sawaawun alayhim moo yem ci ñoom anzartahum xupp nga leen yow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam am lan tunzirhum wala nga bañ leen a xupp moo yem ci ñoom waaye yemuñ ci yow de yemul ci yow ndax yow loo ci def rek di ci ut seet di ci ut tabtaghi bihi wajhallah di ci ut mooy ngërëmu borom bi di nga ko ca am même bu dee ña woo bu dee duñ ci gëm dara mu ne ñoom kon nga xupp leen a nga bañ leen a xuppu laa yu'minuna duñu gëm tus xatamallah lool nag ay façon la ci yéeféer yi du yéeféer yépp a mel nii du mawlaana seydina umar ibn al-xattaab alam yakun min al-kaafiriin ndax bokkuloon ci yéeféer yi bala ah kay naka noonu mooy ñoom seydina sa'd ibn abi waqqaas ñoom ñépp dañ leen a woo ci diine kon ñooñu taxul ñuy wax suñu boroom ñi muy wax fii moo tax mu tudd teg ci ne mooy ñi nga xam ne xatamallahu boroom bi de dafa kaste ala quluubihim ci seen xool yi wa ala ak ci seen bakka ak seen seen nopp yi la def ay saañ wa ala absaarihim dafa kaste tamit ci li nga xam ne mooy ci seen bët yi mooy gishawa ak kiiraay la ci dóor mooy xol yi mooy leer bi ci dugg leerul islam seen nopp yi du ñu dégg alquran du leen bu boo waxee du ñu ko dégg nañ ko dégg mais dañ ci dul jariñoo dégg ga leen di jariñ saar absaarim seen bët yi du ñu gis ku baax du ñu gis lu baax moo tax lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim doon wax ne seydinaa kii abu lahab wala abu jahlin ma suñoo gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma ñu koo gis nga ah waa yow ñoom dañ doon dund ak moom mais parce que ñoom ki ñu doon yonent ñoom pour ñoom Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib mook ñoom a yem loolu lañ ko jàppe woon waa ku xoole yonent bi alayhi salaatu salaam bët ngay doon parce que jàpp ne kon du yonent non non kii du yonent quoi bàyyi may diw comme man ni sama bàyyi dee diw loolu la ñoom Abu Lahab jàppoon ba mu ne kon suñu boroom nag moo def ci seen bët yeeg yi nga xam ne seen xol yi seen nopp yi ak seen bët yi ak kiiraay boo xam ne duñu nangu leer walahum te dina leen ñeel bu ñëw faatoo fii bu adabum mbugal azimun bu màgg màgg màgg lii nii la ñi nga xam ne mooy beneen xaaj bi muy yéeféer yi gis nga ñoom li ñu wax ci ñoom itam ñaari laaya kon ni nga xam ne way ngëm yàlla yi ñaari laala kon daanaka sax benn laaya kese ci la wax yéeféer yi nañ lañ mel mooy ñi nga xam ne ñoo weddi waaye wax li leen di ci buñ boolee lële li leen di yàlla yàgg la ñuy am ñu ne ñetti laaya la ñi gëmul yàlla fii mooy daanaka ñu ne ñaari laaya léegi nag bii di ñëw mu dugg nag ci laaya bi nga xam ne mooy juróom ñetteel bi mu dugg nag ci façon nit ñoo xamante ne nii ñooy kuréel bu mujj bi ci ñi nga xam ne ñooy nit ñi nga xam ne ñoo mas sa nekk ci àddina ba nii nay waxee ak yow ñoo fi ne façon nit ñu mel nii mooy division bii nii xaaj bii moom la suñu borom reconnaître képp nag ku fi bàyyi may sa nopp ay géopoliticien yoo xam ne gëmuñu yàlla waxuñu géopolitique baaxul de waxuñu loolu waaye mooy di la ko defal yenn division yoo xamante ne nii boroom bi faalewul yooyu te jàngalewul yooyu buñ la ci naxee yow yaa ko def li am solo mooy lii borom bi wax te moom mooy alaa ya'lamu man xalaq ana kan moo gën xam ki nga xam ne moo bind wa huwa latiful xabiir moo xam sew sew yi te moo dëñ kumpa lépp loo xam ne lu nekk ci dënn yi kon nag moom moo ñuy defal di ñu xaajal jaamam yi nan la ñu mel gis nañu woy ngëm yàlla gis ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi mu ñan ñoo ci teggu te ñooy bu mujj bi ak ñoom ñaata laaya yag lañ leen wax ci ñoom loolu lañuy gis ci jaraab yi di ñëw wallahu ta'ala a'lam sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika